أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى bi di yi nga xam ne baaxal kër Cheikh tey incha allah mooy vingt et unième conseil incha allah mu ne ishaatu xuluqu rifq fil bayt fexe ba tasaare jikko boobu nga xam ne moom la wax wax rifq rifq nag mooy fexe ba am ak noy ci ni ngay waxee ak ni ngay jëflante sag wax ànd ak ak nooy sa jëflante yitam ak nit ñi ànd ak nooy mu ënd xadiisu yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne Aïcha dafa wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi wa wax na ne ida araada allahu azza wa jalla bi ahli xayra adxala alayhim rifqa yàlla bu amee benn kër bu mu yiw boo xam ne bëggal na leen aw yiw daf leen di dugalal jikko bi nga xam ne moom la ñuy wax nànkal loolu noonu yàlla saa bu bëggalee benn kër amug yiw rek amug mbaax daf leen di defaral jikko boobu ba nga xam ne dinañ nekk nooy ci na nañuy waxe nooy it na nañuy jëflante jikko bi bokk jullit ñi bu ko boroom kër amee doo ko dégg muy gëdde wala muy jëflante jëflante bu dëgër di jëmee ci soxnaam bu ko soxna amee itam doo ko dégg muy tontu tontu yu ñàkk kersa wala di ñàkk fulla jëmee ci boroom këram bu ko xale yi amee doo gis ni ñàkk teggin mag ña waaye it bu ko mag ña amee it da nga gis seenu jëflante ak gone ya dafay baax ci biiru kër seet jikko ñëpp doomu aadama yëpp jikko bi ñu am ko dana baax ci ñoom ñëpp ñëpp ñëpp mais damay wax ne lu ko doomu aadama yi benn nit ki nga xam ne moom dafa dëkk ak mag moo ko gën a aajowoo ñëpp yenn saa ci biir kër yi ñi nga xam ne ñooy dëkk ak ay mag moo xam seeni goro la ñu doon wala lu mën a doon mag moo xam ne dem na ba jëm màgget ba màgget ba jëm mag ba màgget bokk nga xam ne daanaka li muy sàkku léegi day bari fu mu toll mi ngi laaj nangam ana lii ana laa ñaamul jikko bi duñ mën a jëflante ak mag mu mel noonu te mag te am ko muy nga nooy mag day am fu muy toll faaw nga amuk nooy ci sa diggante ak moom moo tax bari waa na ci kër yooyu dem ndeysaan yenn saa nga gis fa mag moo ne sikim baaga tàmbalee tàmbalee tilim ba tàmbalee jaune di jël beneen couleur nga yëg ne gëj nañ koo raxasal sikkim bi ay we yoo xam ne ma ngay tàmbalee gudd mag mu tumuranke ci kër nag eh, ci gàttal ndaxte ñam nekkal bu ñu amul nooy rek ci nañuy jëflante ak moom dañuy mujj bàyyi ko noonu rek nga bërgal ko mere ko naka noonu nit ki borom këram dem ba feebar nga xam ne ma nga tëdd Euh, day aajowoo mu am jikko mel ni nekk ku nooy ci jëflanteem nooy ci ay waxam fu mu toll di jege way laa rek boo amewul jikko yu mel noonu pour nga jëflanteeg ki toll ci ay situation ki toll ci ay xat-xat moom dana jafe borom téere bi indi beneen riwaaya boo xam ne tamit yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax mu ne inna allaha ida ahabba ahla baytin adxala alayhim rifqa yàlla bu bëggee waa kër bu amee benn kër bu bëgg bu mu bëgg a defal yiw ci gàttal daf le ni dugalal jikko bi nga xam ne mooy nànkal ak rif nooy ci seeni wax ak seeni jëf kon loolu mën nga cee ka natt sa bopp man it ma natt sama bopp fan leen toll ñun ci jikko bi bu ko defee kon mën a xam ndax yàlla bëgg na ñoom déet yeneen bi nee na yàlla bu bëggee benn kër rek daf leen di dugalal jikko bi nga xam ne mooy arrif ni nekk ñu nooy ci nañuy waxee ak nañuy jëflante doo dégg kuy taxaw fële di gëddee kee di yooxoo kee naan nangam ak xulooyee suba ngoon ku dégg ba cek yooyu ñaare doo ko gis muy bari cab kër mu indi ba tey alayhi salaatu wasalaam beneen xadis bu mu wax ne inna allaha rafiqun yàlla de dafa nekk ku nooy ci ak jëflanteem ak jaamam yi wallahi bu yàlla nekkoon ku dëgër ni muy jëflanteeg ak i jaamam est ce que dina am suuf buñ xëyee ba ngoon ñaata kàddu la ñuy wax yoo xam ne yii daanaka saaga yàlla la yi saaga yonent bi la yi suufeel alxuraan la su lu waay def rek yàlla mer mer ci boo xam ne day yónni benn malaaka mu ñëw mbéj kooku fii kan moo fi des bu yàlla jëflante lu woon ak jaamam yi ci ak nankal ak muñal leen Iblis mi fi des boobu ba léegi di ruube di def lu ko neex ñu bàyyi ko fi ko kon dana fi mu ne kon yàlla dafa nekk ku mën a nooyal ak jëflanteem ak ay jaamam naka noonu tamit yuhibbu rifqa yàlla dafa bëgg ak nankal yàlla dafa bëgg ay jaamam di doxe noonu nekk ko nooy ci seeni jëflante seeni wax dal bañ di teel mer di réagir noo xam ne subhanallah yenn saa yi du gën xoolal yenent bi alayhi salaatu wasalaam mu toogee ca biir jàkka ja ak saxaaba ya benn waay dugg ca biir jàkka ja waaxu ba ci koñ mu taxaw fa di tuur ndox saxaaba yi bëgg a dal ci kawam alayhi salaatu ne leen dal leen yenent bi bay ko ba mu pare mu woo ko ne ko kaay xanaa xamoo ne jàkka yi neeku yàlla la kenn du fi def nangam ak nangam waaja daal di kontaan daal di ñaanal yenent bi alayhi salaatu wasalaam di génn jàkka ci allah akbar xoolal simple mu ne kon ñun fii kooku moom dañuy njëkkante kan moo koy dóor kenn la ñuy njëkkante kii naan may ma may ma <laughs> may ko benn kii bu ko defee mu jugee fa bañ ñu ah bañ waa jàkka ja ku romb bañ loola jàkka ja subhanallah kon jikko boobu noonu dafa nekk jikko bu baax Abubakar Siddiq kooku ni wax ne moo nekkoon ci biir këram di Mistah nga xam ne bañ tuumalee yaay Aïcha bañ ko tuumalee ba ko naafeq yi tuumalee tuuma ju rëy Mistah dafa bokkoon ca loola di siiwal naan yaa Aïcha moo ko def nangam ak nangam di siiwal loolee Abubakar ba mu dogoo daal ne kii daal dama koy bàyyee toppatoo du ma ko joxate li mu ko daan jox dimbali bi ko daan dimbali daal dama koy bàyyi keroog ba laayee ja wàccee rek dafa génn ci loolu ba set ci wicc loolu mooy jikko dal yéwén am jikko bu rafet borom bi kon mu yëggale xadis bi mu ne wa yuti ala rifqi maa laa yuti ala al unf dana joxe dara dana maye dara ci ak nankal ak teey loo xam ne boo forcé woon kenn du la ko jox yenn saa yi dara boo ko bëggee ci nankal ga ngay nankal ak nooyi ga jëflante wu rafet ga loola de dina tax yàlla yombalal la loo xam ne boo forcé woon dëgër rek loola doo ca mujj jot moo wa ma yo yu'ti ala si siwaahu yàlla dana joxe ci ak nankal loo xam ne du ko joxe ci leneen lu bokkut ak moom yenn yi nit dana am dara fekk jikko bi moo ko may jikko bi danay maye loo xam ne beneen jikko boo amaatoon pour ni may la loolu rek mën naa jafe kon daal ay nit buñ dëkkee moo xam borom kër ak soxnaam ay xale ab entreprise ab école fuñ mën a nekk rek faaw jikko bi nekk gam fay nekk mooy tax nit ñi mën a nekk ci jàmm mooy tax nit ñi mën a dëkk dëkkiin wu rafet xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam ci ab tukki gaa yu bari daanaka bu ñuy jàngale siira duñ ci faral di taxaw ci yenn ci yenn histoire yi nga xam ne ay histoire jikko la jikko la waaye ji doon wax dañ koy jàngal siira ci yàgg mu ne leen yéen xanaa yonent bi xeex rek la fi nekkee fekk yéen saa anam bi ñuy jàngale siira Eh, dañuy gën a vocaliser wu ci xeex yeeg yu mel noonu ba yenn saa yi nit ki day mokkal ay xam-xam nii ci bopp bi rek xam ne année bii la xeex bi amee woon année bii mais yenn saa yi yenn raw du ko xam moo tax jar na jàngale siira anam boo xam ne da ngay taxaw ci jikko yi. Yonent bi alayhi salaatu salaam ci benn tukki boo xam ne ma nga ànd ak yaa Aïcha ak mbooloo ma booba yaa Aïcha ci tukki booba dafa ab bon magam ab caq magam Asma. laaboon ab caq nee nañ ca biir tukki ba caq ba daal di réer yenent bi alayhi salaatu salaam daal di taxawaloo mbooloo ma yépp pour ni seetal yaa Aïcha ab caqam ni koy seetal ab caqam allahu akbar yenent bi alayhi salaatu salaam bi jiite xeet bi ki yàlla yónni woon kuy xat moo la gën a xat programme bu chargé moom moo ko gën a moo gën a chargé la ñëpp ñëpp programme taxaw taxawaloo mbooloo ma nga ne kii de xanaa li ko war a taxawaloo xanaa àddunay bëgg a na la déedéet soxnaam de lay seetal ab caqam bu ko réer subhanallah loolu loolu boo àndaloon nag vaar wala nga ànd ak kenn la muy njëkk a def mooy non tardel nga ma sama liggéey sama programme bi yëpp yàqu na euh, fii mu ne lii moo tax sawaruma pour ànd yéen euh, lii lii lii lii lii lii li nga def nii li nga def nii métti na ma tey de subhanallah <laughs> laalu saad kooko yonent bi alayhi salaatu salaam taxawloo mbooloom yëpp pour ni seetalee Aïcha ab caqam nee nañ ndakate caq baa ngi ci suuf tànku gileem bi ba gileem bi déplacé rek après ci lañ gis caq bi loolu yonent bi alayhi salaatu salaam bind la woon a jàngal ñafatee woon ci naka la ñuy jëflante ak suñuy waa kër amaat na beneen boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa nekkoon ci kër gi moom ak ay jigéen yu fa nekkoon nii waxtaan nee nañ jigéen ñi di wax ca kaw di waxtaan di waxtaan di wax ca kaw Omar ibn al-Khattab daal ne salaamaaleykum jigéen ñëpp ne tekk noppi yenent bi ne ko bismillah Omar dugg yenent bi daal di tàmbalee ree Omar ne ko ya rasulallah yàlla nga yàgg a reetaan ana looy ree wax ma li ngay ree waay ni ànd reetaan yenent bi ne ko ah man de jigéen ñi dañoo ma jaaxal sànq ba léegi ñu ngi toog di waxtaan di kii mais ba nga dugg see ñoom ñëpp dañoo noppi Omar na leen ah, kon yéen man daal ngeen wekk man daal ngeen ragal yonent bi alayhi salaatu wasalaam leen ko cër jigéen ñi ne ko anta afad wa aghlaz yow da ngaa xaw a diis da ngaa a dëgër tax bind yi ngay jànge foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog bi mu toog di waxtaan ak jigéen ji waxtaan waxtaan boo xam ne yenn saa yi woyof sa bopp nankal jëflante yi yenn saa yi sax dara metti mais nga jéem a muñ ndaxte ndar xëyul so nee nañ ndar xëyul sotti jikko bi doo xëy rek am ko ci diggante ñaari minit looy tàggat la sa bopp di ci tàggat sa bopp di ci tàggat sa bopp ndax yàlla may la ko loolu mooy bindub tey bi mën nañoo taxaw foofu allahuma salli wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi al axyaar wa sallama tasliman kathira